ñu war faa dugg nag nekk ci ñoo xam ne dañoo war a buñ fay dugg toroxlu waaye tamit nekk ñoo xamante ne ni euh, dañuy jooy ngir lool kon loolu mooy li gën a dëgër insha allah léegi kon dañuy yóbbu hadis bi tamit dañ ciy jàng beneen affaire day soulever beneen question ginnaaw bi ñu gisee bu njëkk bi ci wàllu sulli xabru mushrikuun nga ne mais léegi nañ comme que daal ñu ngi fii nañu gën a leeral quoi est-ce que y possibilité ñu tabax gis nañ bu dee xabru mushrikoon a génne ko daal di ciy tabax léegi est-ce que bu dee ay jullit moom dina ma xabruy jullit mën naa ne moo tax imaam Badruddin al-Ayni rahimahullah mu ne fa in qulta hal yajuuzu an tubna ala quburil qultu mu ne léegi boo nee est-ce que c'est possible ñu tabax ci kaw bàmmeelu ay jullit nee na ne ma ne muy tontu qaala ibnul qaasim law anna maqbaratan min maqaabiril muslimiina afat fa banaa qawmun alayha masjidan masjidan lam ara bi daalika ba'san wa daalika li anna almaqaabira waqfun min awqaafil muslimiina li dafni mawtaahum laa yajuuzu li ahadin am an yamlikaha fa ida darasat wastaghna an ad-dafni fiha jaaza sarfuha ila al-masjid li anna al-masjida aydan waqfun min awqaafi al-muslimin laa yajuuzu tamal tam laa yajuuzu uh, tamallukuhu li ahad laa yajuuzu tamallukuhu li ahad mu ne euh, mu ne fa maanaahuma ala mu ne kon boo laajee ne mais est kon léegi léegi bu dee nag euh, buñ génnee ci cadre yéeféer yi est-ce que bu dee ay euh, ay ay julli ay ay ay julli leen est mën nañoo tabax ci bàmmeelu julli mu ne Ibnul Qaasim di kan Maliki boobu boroom Mudawwana moo doon dicté téere référence u Maliki yi muy imaam Abdurrahman ibn al-Qasim al-Utaki rahmatullah alayhi dëkkoon Misra taalibe imaam Malik bu mag boobu mu ne euh, mu ne qaala ibn al-Qasim ibn al-Qasim tontu nee na law anna maqbaratan bu doon dafa bànn bànneel min maqaabiril muslimin ci bàmmeelu jullit ñi afat dafa dem ba ràpp raas ràpp amatul mais seey dara newatu fa mu dem mooy mu mu maasaloo lépp dem mu ne fa banaa qawmun alayha masjid am ñu ñëw nag daal di tabax jàkka ci kaw mu ne lam arabi zalika ba'san man ibn al qasim gisuma ci problème ndax xabru ba presque newatu fa ndax jeex na ràpp na kii na dem na dem na mel ni lañu ko waa loolu moom lu tax mu ne wa zalika ndax loolu li anna al maqabira waqfun min awqafil muslimin ndax bàmmeel yi waqf la waqf mooy jullit boo xam ne dane comme mu euh, jël mën na nekk nag ci lu bari ah, mën na jël ay téere ne lii dama ko def waqfun lillah mooy dama ko bàyyi dox ko génne la ko ci sama moomeel teg ko ci loxoy borom bi subhaanahu wa taala ngir moom laa ko def yóbbu ko ci jàkka ji bu boobaa kenn dootul wax kaamilu baay diw la ak yooyu déedéet te tamit kenn du ko doon mooy ne ñu koy doon ñu ko war a doon moom kenn kenn amul droit mu dee waa ji dee ñu ne ah, kon kaamil yi ñu joxe woon ci mosquée bi indi leen ñu boole ko ci miraas bi mukk moom ba mu ko tegee la génn ci moomee la wala waa joo xam ne boroom alal la mu jël benn terrain jënd benn terrain ne terrain yi dama ko defal dama koy jënd defar ko jàkka def ko waqfun lillah nga xam ne dama ko fi bàyyi nit ñi di ci jëfandikoo di ko jullee di fa jaamu seen borom ngir yàlla boobu it génn na ci moomeelam wala mu tabax ak teen wala ubbi benn boor mu fontaine fenn ne lii dama koo def waqfun lillah bu fi benn sama doom ñëw bàyyi bu ma génn àdduna ndax dañoo ñàkk ñu naan comme que dañoo ñàkk léegi ndox mi nañ bàyyi forage bi comme que seen bàyyi ko fi kii woon léegi ñoom nañ ko bi comme ça di ci mën a euh, am xaalis ngir di ngir suqale ko déedéet même buñ amuloon luñ lekk kenn du leen ko jox ndax loolu waqf la loolu mooy waqf mooy waqf amul droit kenn ki ci mën a di soppane ko di ci def mooy imam bi te du lu neex lu ko neex la ciy def voilà moo tax imam Ibn al Qasim rahimahullah mu ne bàmmeel boobu ndax lan ndax mu ne li e, ay nit bu ñëw ba ràpp yeex kenn gisatu ko kii bi mu ne ay nit ñëw tabax fa jàkka loolu gisuma ci problème ndax lan ndax bàmmeel yi wax waqfun moom mooy li ma la wax sànk min awqafil muslimin mooy loo xam dañ koy teg ngir yàlla bàyyi ko fi ki nga xam ne julli ni dañ koy def li def ni mawtaaw mooy bàmmeel yi nit tamit mën na am terrain jënd terrain pàkk bu rëy ne def naa ko waqf ngir def ko ay cimetière jullit ñi di ci suul seeni néew gis nga kooku ba tiyaaba yi naraam kooku day dee dem bàmmeeli kuñ fi suul ak xoolal buñ fa suulee ñaata awliyaullah allahu akbar waa ji moo leen may suuf soo xam ne fa lañ leen denc allahu akbar léegi mu ne ndax lool wax fii dafa nekk ci yooyu jullit ñi di def bu dee bàmmeel yi ngir di fa suul ay seen ñi génn àddina laa yajuuzu li ahadin an yamlikaha amul kenn ku ko mën a ku ko mën a moom comme li wax sànk mu ne kon nag fa dara darasat bu demee nag ba ràpp bàmmeel yi ràpp complètement wastaghna an ad-dafni te kenn lu ba lu jara bàyyi xel la kenn suuratu fa kenn dem na ba biri man nga faa romb sax foog ne fii dootul ay bàmmeel suulatuñ fa kenn dara newatu fa presque mu ne fiiha mu ne jaaza sarfuha ila al masjid bu boobaa nag mën nañu soppali bàmmeel yooyu nga xam ne kenn suulatu fa dem na ba yépp ràpp almeer yooyu mën nañ ko def jàkka ndax lan mu ne ndax jàkka kat moom ak ban moo waqfun min awqafil muslimin comme que su c'était pareil ndax suuf sii dañ koo defoon wax fu mooy boroom da ko fee bàyyi woon ngir ñu fi suul nit ñi sauf que dem na ba kenn suulatu fi kenn ñi fi jot a suul dem na baraab mu ne ñu de soppi ko def ko jàkka loolu moom gisu ci problème ndax tamit jàkka mook lële ñoo bokk statut ndax waqf la min awqaafil muslimin ndax laa yajuuzu tamlikuhu li ahad euh, tamallukuhu li ahad kenn jël mënula jël dara di ko moomale kenn di ko may déedéet kenn mënu koo moom moo tax mu ne fa maanaahuma ala hada ñoom ñoo bokk saas mooy ne la même la rek kii wax fa la liy wax fa la loolu la imaam ibn al qaasim rahimahullah wax léegi nag moom mu ne imaam Badruddin al-Ayni wa dhakara ashaabuna anna al-masjida idha khariba wa dathara wa lam yabqa hawlahu jamaa wal maqbara idha afat wa datharat ta'udu milkan li arbaabiha fa idha aadat milkan yajuuzu an yubna mawdi'a al-masjidi daaran wa mawdi'a al-maqbarati masjidan wa ghayri dhaalika fa idha lam yakun laha arbaab takuunu li baytil maa mu ne kanta euh, suñu boroom xam-xam yi suñu mooy wa naa mooy xanafiye yi mu ne ñoom dañu ne dañu tudd ne bu dee jàkk ji dafa dem ba ràpp daan miir daanu waddasara en fait diyaaru dem ba ràpp ba jeex boo fa rombatee sax doo xam ne lii presque li jàkk la mu ne walam yabqa hawlahu te te fam ne woon mooy jàkk buñ ko day nekk day am ñu dëkk ci wet gi ñuy tax ñu fay ñëw di julli te fam ne woon kenn autour alentour yi kenn dëkkatu mu ne loolu mooy jàkk mu ne kan naka noonu tamit bànneel bu dee dafa dem ba ràpp jeex kenn xamatul ne sax fii ay bànneel la mu ne seenu moomeel day daal di dellu ci ñi nga xam ne ñoo ko fa ñoo joxe woon suuf soosu ne ngir ñu fay def Euh, li nga xam ne mooy euh, bàmmeel mu ne nag kon ci kaw loolu bu delloo ci ñoom bu boobaa dinañ fa man a tabax jàkka dinañ fa mën a defar kër dinañ fa mën a defar leneen yu mel noonu ndax mu ne nag bu dee nag amul ñi ko moom gisatuñ leen mooy génn nañ àddina newatuñ fi amatuñ dara amatuñ descendance mu ne bu boobaa baytul lay delloo waaye insha allah al imaam ibn al qaasim wax moo gin a dëgër ndax lan ndax mooy liñ la wax sànq mooy euh, li xanafiya yi wax nii que ne mbir yi day delluwaat ci ki ko moomoon loolu euh, insha allah loolu mooy man da nekk ndax lan ndax wax fu mooy manu la delluwaat ku ko def mbir mi manoon meese ko mucc ba mu delluwaat ci yow léegi nag nga ne waa kon léegi ngoon nu ñuy def bu dee dafa dem ba foofu kenn dëkkatu fa dëkk la boo xam ne ñépp immigré nañ comme benn village la woon village ba kenn dëkkatu fa suuf soosu nekk fa ñu ne li ñuy def mooy dañuy fexe jaay suuf si jël li nga xamante ne mooy njëgu suuf soosu comme que boroom mi ko fi defoon loolu la bëggoon ñu dem fa nit ña nekk jënd fa jàkka suuf tabax fa jàkka comme li bëggoon loolu mooy li nga xamante ne ni mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala léegi pour jeexal ci wàll wi ba léegi muy ci masaa'il yi mooy euh, est-ce que comme que ñu ngi ci bàmmeel yi euh, mooy ne ñu nga jàkkaay yonent mi alayhi salaatu kon wax nañ la li fa woon ay niiw ci yu mushrikuun miir yu daanu ak tànn garabi tàndarma ak foo xam ne sûrement yaatoon na bañ fay man di di weer tàndal léegi nga ne waa man beneen laaj est-ce que mën nañoo julli ci ay xabru ndax foofu même bu dee dindi nañ leen est-ce que lenn du fa des comme seen ndax comme ko ñu day tas seen kii day des euh, ñu def fa jàkk julli day mel ni kon dañuy julli ci kaw xam dañ naan la léegi nga ne man ñu ne la lool loolu dañ koo dindi déggoo dañ koo leen a toxal nga ne waa léegi man am naa fa benn laaj mooy comme ñu ngi fii est ce que mën nañoo julli ci kaw ab néew kaw ab xabru ah, ba léegi imaam Badruddin al di tontu mu ne waalam xamal anna al-ulama ikhtalafu fi jawaazi salaati ala al-maqbara mu ne xamal ne boroom xam-xam yi dañoo wute ci possibilité wu mën a julli ci ay xabru ci kaw xabru lal maqbara mooy foo xam ne dañ faa denc ab tombeau ab tombe mu ne fa dahaba ahmadu ila taxrimi lsalaati fi lmaqbara walam yufarriq bayna almanbuusha wa geyriha wala bayna an yufrasha alayha shay'un yaqihi min an-najasa am la wala bayna an takuna bayna al-quburi aw fi makanin munfaridin anha kal si wal ulu mu ne xamal ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañoo wute ci masala bi mooy est-ce que y'a nit mën na julli ci kaw mooy nga demoon ci benn bàmmeel ci benn almer bon yow nga ñëw après dugg ci almer yi julli ci almer yi waxuma almeer yi am ab jàkka boo xam ne dafa nekk fële déedéet mooy nga dugg ci biir almeer yi daal di fay julli mu ne fa zahaba ahmadu imaam ahmad ibn hanbal rahimahullah moom moom dafa ne dafa xaram julli fa dafa xaraam fil maqbara non waxuma la ci kaw sax mais biir almeer rek nu almeer almeeroo nga dugg ci biir almeer yi julli fa loolu dafa xaraam mu ne walam yu farriq te Seydina Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi di borom ngiiru borom ngiiru Hanbal yi mu ne te moom daj euh, deful différence entre naan fii euh, xabru la boo xam ne dañ ko sulleek walla sulli wuñ ko lépp ci yem moom deful différence boobu xabru almeer ku fa dugg julli loolu dafa xaram mu ne waaye tamit nekku fa di tàqale di différencier entre walla moom lal na ci kaw dara mbir moo xam ne da koy day dox diggante ak euh, mooy nit bu bu génnee àddina bañ suur ko mooy après day defom décomposé wu ci li ëpp mu ne même moom deful différence entre nga lal ci kaw naan day tax sobe bi duma lal déedéet am laa walla bokk ko déet moom deful lool mu ne wala bayna an takuna bayna al quburi aw fi makanin munfaridin anha te deful benn différence entre nga ne man fi ma julli noo julliwuma ci kaw bàmmeel bi ah, ci kaw bàmmeel yi mais entre ndax day am ay yoon eh, la yoon entre bàmmeel yi nga ne man non man julliwuma ci mais ci diggante yi laa julli mu ne moom deful différence boobu ah sayyid imam ahmad ibn hanbal rahimahullah mooy xaraam na xaraam na aw fii makaanin munfaridin anda wala nga ne non ci almeer yi boo dóor a dugg dafa am foo xam ne dafa am ay garab foofu kenn kiiwu fa suuluñu fa kenn mais lépp ci mur almeer yi la bokk mu ne même loolu dafa xaraam ay fii suuluñu fi kenn nag fële lañ suul lépp ci yem julli ci almeer dafa xaraam donc wax ja jeex mu ne aw fii makaanin munfaridin anha wala boo xam ne dafa wéetu ci jàkka ji kal ci wàllu olu comme euh, ab néeg boo xam ne ci biir almeer yi la nekk wala étage lépp ci yem loolu mooy euh, avis bu njëkk bi mu ne wa qaala abu thawr kanta imaam abu thawr rahimahullah mu ne laa yusalli laa yusalla fii fi xamaamin wala maqbara ala zahiril xadiis yaani qawluhu sallallahu alayhi wa sallam al ardu kulluhu masjid illa al maqbara wal xamaam mu ne imaam Abu Thawr moom daal di wax leneen rahimahullah moom mu ne kenn du julli laa yusalla kenn du julli fii xamaamin ci fu ñuy sangoo mooy xamaam wala maqbara du caagante ne kenn nii du julli ci bàmmeel ci ab almeer mooy fu ñuy denc nit ala zahiril xadiis yi ci li feeñ ci xadiis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne al ardu suuf si kulluha suuf si yépp masjid foo mën a jullee la jullikaay la foo mën a sujoote la bu julli jotee comme li ñu waxoon sànk ci xadiisu yi nekk ci saxiixayni wa ju'ilat li al ardu masjidan wa tahura ak li mu wax sëy na Abu Dharr al-Ghifari rahmatullah radiyallahu ta'ala an yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne suuf si yépp jàkk la ilal maqbara ba mu des almeer wal xamaam ak fi nga xam ne fa la sangoo kon moom ci xadis boobu la jàpp ne loolu mooy wane ne kenn du julli ci bàmmeel kenn du julli ci xamaam mu ne wa zaaba thawri wa abu xanifa wal awzaa'i ila karahati salaati fi lmaqbara mu ne kanta imam abu xanifa rahmatullah alayhi imam athawri d'abord muy sufyan ibn sa'id athawri rahmatullah alayhima moom laa la waxoon Kuufa la dëkkoon ñoom ñee contemporain la ñoon Abu Hanifa ak imaam Abu Hanifa rahmatullah mooy foofu la ne woon wal Awzaa'i ak imaam al Awzaa'i bu Shaam bi gisoon sànq ñoom dañoo ñoom waxuñ ne dafa xaraam comme ñële kon da ngay gis ne ab yi leen mooy imaam Ahmad imaam Abu Thawr ñoo bokk ak sauf que da gis ne imaam Ahmad moo gën dugg ci détail moom dafa moom moom c'est benn mooy dafa joyal lépp bàmmeel bàmmeel la jeex na mais moom la imaam Abu Thawr wax bi waxam ji ndax moom da koo teg ci xadiis bi imaam Ahmad naka noonu euh, que ne suuf si lépp jàkka la ba mu des fu ñuy maqbara bàmmeel almeer ak li nga xam ne mooy fu ñuy sangoo imaam Abu Thawri imaam Abu Hanifa imaam al-Awzaa'i ñoom rahmatullah ñu daal ne dañ koo sib ñoom nekkul ne mbir mi dañu ko Euh, euh, nu mu tudd dañu ko tere waaye dañu koo sib dañu koo sib mooy lan mooy ne këne euh, ku ko def boo gisee leneen nga def leneen waaye nag ku ko def kon sa julli baax xam nga euh, ñi ne xaraam moom mooy ku fa julli sa sa julli baax non loolu lay tekki ah mooy ne yow ku fa boo fa julli woon tisbaar nii ñibbi si nii <coughs> après nga ñëw di wax euh, <coughs> euh, nga julli fa tisbaar ñëw ne ma mais yow ne ma wan de dama demoon almere falaa d'ailleurs falaa jullee sax dama dem ni julli jot après ma jullee ma ne la fan ci almeer yi mosquée bi nekk ci biti laata nga fay àgg ba bi bi taqa bi nekk foofu ci laa yi bunt bi ba na ngay dugg <coughs> nga ne ma ah non non man ci kii bi laa julli ci biir am na benn bërëb bu yaat foofu <coughs> imaam Ahmad ibn Hanbal Abu Sawr rahmatullah alayhi ne yow si julli baax ndax dafa xaraam ku fa julli léegi loolu lu muy ëpp làmb mooy julliwaat <coughs> damal julliwaat julli moom jarul nga ciy bàyyi xel kanta eh, imam as-Sawi imam Abu Hanifa imam al-Awza'i rahmatullah alayhi ñoom dañ dañ koo si mooy ne boo mënee julli feneen def ko mais nag ku ko defi sa julli ya yàquwul mais bu dee moom nga choix def leneen nga def ko li nga def gënul mooy dañ koo sit mais nag sa julli baax <coughs> alhamdulillah loolu mooy deuxième avis mu ne wa farraqa Shafi'i bayna al maqbarati al manbusha wa ghayriha mu ne kanta imam Shafi'i rahimahullah muy troisième avis moom dafa def teqantal entre bàmmeel boo xam ne dañ koo sulli ak bàmmeel bu ñu sulliwul faqa fa qaala mu ne ida kaanat muxtalitatu turaabi bi luxuumi almawta wa sadiidihim wa maa yaxruju minha lam yajuz as-salaatu as-salaatu fiiha lin-najaasa moom kon dafa def différence entre bàmmeel bu ñu sulli ak bàmmeel bu ñu sulliwul mu ne bu dee ne euh, ida kaanat bu dee bàmmeel boobu kañ fa suul muxtalitatu turaab bi luhumil mawta këne mooy bàmmeel boobu almeer boobu almeer yooyu suuf si dafa jaxasoo ak yàpp ñu ñu fa suul mooy déformé wu nañ mooy euh, décomposé wu nañ ba jaxasook suuf si suuf si jaxasoog luhumul mawta ak seen mooy luy jóge ci dëtt yéeg dereet yi nekk ci kii beeg ak li ñuy génn mu ne bu boobaa nag bu suuf si jaxasook lool bu boobaa kenn du fa mën a julli ndax lan lin najaasati ngir sobeek suuf sa moo tax mu ne fa in salla rajulun fi makaanin taahirin minha ajza'athu salaatu mu ne nag bu kenn jullee malgré loolu mu xool bërëb boo xam ne loolu amu fa que dara ci luy jóge ci kañ fa ñañ fa denc jaxasoowul ak suuf si benn côté bi mu julli foofu kooku julleem baax kooku ajza'athu kooku julleem doy na ko li mu def julleem baax imaam al-Ayni rahimahullah mu ne wa qaala ar-Rafi'i imaam ar-Rafi'i nekk deuxième muy moom ak imaam an-Nawawi ñooy équivalent wu imaam euh, Abul Hasan ash-Shaybani ak euh, Abu Yusuf Abu Yusuf ak Muhammad ibn al-Hasan al Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani ci Hanafiyyi mooy ne. même bu dee ne ñoom dunduwoo mooy duñu taalibe direct dunduñu imaam Shafi'i mu imaam ar-Rafi'i ak imaam an-Nawawi mais bu ñu bokkee wax dara ñoom seen avis mooy noot même avis bu dee avis imaam bi di imaam ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi mu ne wa qaala ar imaam ar-Rafi'i rahimahullah nee na amma al fa salaatu fi fa salaatu fiha makruha bi kulli haal mu ne moom imaam ar-Rafi'i bokk ci Shafi'i yi rahmatullah alayhi mu ne kantaay almer moom du toute façon nu man di demee moom ak noo ko mën di wëlbatee état bu man di demee moom julli fa dafa dafa nekk loo xam ne dañu ko sit da gis ne kon mu àq moom mu bokk avec kan mooy deful teqantal bi imam bi def muy imam Shafi'i rahimahullah mu ànd ak kon imam as-Sawri imam al-Awza'i ak imam Abu Hanifa que ne dañ koo sit léegi yooyu rekk a am mu ne déedéet mu ne walam yara maalikun bi salaati fi lmaqbarati ba'san wa xakaa abu mus'ab an maalikin karaahatu salaati fi lmaqbara ka qawlil ka qawlil jumhur mu ne kantaa imaam maalik moom rahimahullah moom gisul julli ci ay almer gisu ci problème Euh, <clears throat> mu ne waxakaa abu musab mu ne abu musab daal dinay nettali jële ci imaam maalik këne dañoo sib ku moom dafa sib ku julli ci ay bàmmeel comme wax waa jumhur imaam al-Awzaa'i imaam sawri ak imaam abu xanifa kon da gis ne waxu imaam riwaaya bi ñu jële ci imaam maalik da leen da leen di rejoindre la ak yooyu rekk a ci am mu ne déedéet wa dhahaba ahlu zaahiri imaam abu zahir ñii ñoom ñook xanafiya yi ak ñook imaam ahmad ñoo bokk wax après dinaa la defal euh, résumé bi mu lu gën a yomb ndax lii dañuy citer li imaam badruddin al ayni wax rahimahullah mu ne wa dahaba ahlu zahiri ila tahrimi salaati fi al maqbara sawaun kanat maqabir al muslimina aw kuf aw al kuffar mu ne wa haka ibn Hazm an xamsatin min as-saxaaba an-nahyi an dhaalika wa hum Umar wa Ali wa Abu Hurayra wa Anas wa ibn Abbaas radiyallahu ta'aala anhum wa ardaahum ba pare mu teg ci maa na'lamu lahum muxaalifan min as-saxaaba ba pare mu nettali ko ci ay jamaa min at-taabi'iin ka Ibrahim an-Naxa'i wa Naafi' ibn Jubayr ibn Mut'im wa Taawus wa Amr ibn Diinaar wa Xaysama wa ghayruhum <coughs> mu ne <coughs> euh. kanta waa ahlu zahir mooy taalibeey imaam daawud yi az-zahiri ñoom imaam ibn hazm ak ñuy ànd ak ñoom mu ne ñoom nee nañ waa ahlu zahir ilaa ñoom dañoo dem ñoom dañu ne loolu dafa xaram julli ci almeer dafa xaram moo xam almeeru jullit la moo xam almeeru yéeféer la ba pare mu ne imaam Ibn Hazm moom daal dinay nettali jële ci juróom ci ay saxaaba yoo xam ne ñoom dañoo tere ku julli ci ay almer te ñooñu ñooy Seydina Omar Seydina Ali Seydina Abu Hurayra Seydina Anas Seydina Abdullah Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ba pare mu ne te ñun xamuñu waaw imaam Ibn Hazm ñu leen wu ñu wuteek ñoom ci saxaaba yi ba pare mu nettali ko ci ay mbooloo ci taabi'in yi comme Ibrahim seydna ibrahim an-Naxa'i rahmatullah alayhi ak Naafi' ibn Jubayr ibn Mut'im ak Taawus ak Amr ibn Dinar ak Xaysama ak ñeneen euh, <coughs> même bu dee après imam Badruddin al-Ayni am na léegi <coughs> li ñu dese mooy li ñu waxoon ñu daldi def résumé wax yi wax tamit insha ana lan moo ci gën a dëgër euh, wax yi lii la mooy imaam ahmad rahimahullah imaam abu thawr ak zahiri yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne jullee ci ay almeer dafa xaram mutlaqan ci lu ñu joyal loolu mooy avis bu njëkk bi beneen avis bi ci tegu muy bu imaam as-Sawri Sufyaan imaam Abu Hanifa imaam al-Awzaa'i ak nettali bu nettali ci imaam Maalik ak waxu ar-Raafi'i imaam ar-Raafi'i rahmatullah alayhi ñoom ñu ne dañu koo sit loolu mooy deuxième avis troisième avis bi mooy waxu imaam ash-Shaafi'i bi nga xam ne moom dafa teqale entre foo xam ne dafa sobe bi dafa ne pour gàttal sobe mooy ñañ fa denc dañoo décomposé wu ba foofu mu am sobe suuf soosu bu jaxasoog moom dañ koy tere bu dul loolu mu julli feneen dara newu ci gis nga wax yi loolu mooy li nga xamante ne nii euh, Euh, noonu mooy ci gàttal mooy wax yi léegi nga ne euh, waa léegi wax yi ana ban moo ci gën dëgër incha allah li gën dëgër mooy wax bi waa jumhur wax mooy imaam al-Awzaa'i imaam ath-Thawri imaam Abu Hanifa ak nettali bi nettali ci imaam Maalik ak waxu imaam ar rahmatullah alayhim que ne dañ koo sib nga ne mais attends mais dañ koo tere yaa fi ne xadiis bi sànk ñu ne la euh, <coughs> premièrement li tax ñu wax loolu lii day delloo ci boo gisee lii masala usuli la usuliya la moo koy régler halil nahyu yaqtad yaqtadi fasaadul manhi anhu am la mooy est li ñu tere mooy bu tere amee ñu tere la benn mbir est-ce que le fait ñu tere la day tax boo ñëwee yow ba def ko résultat ya koy amee day yàqu day annulé wu du baax walla déet loolu masala usuliyya boo xam ne hanbali yi rahmatullah alayhi ak waa zahiriyya yi rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàpp ne mislaam bu teree dara sharia bu teree dara mooy an nahyu an nahyu yaqtadi fasaadul manhi an comme bu l'islam teree sàcc suuf nit koo xam ne dafa sàcc suuf mooy yow nga daal di lijjanti say këy magu yi dem mairie magu yi ba kër yi ñoo xam ne suufu ñoo xam ne ñoo ko moomoon seen maama ko fi bàyyi woon wala seeni bàyyi yow nga am ay pexe fexe ba nangu suuf yooyu ba pare nga tabax fa sa kër di fa julli ñoom ñii di xanafi xanaabila yi ak ahlu zahir dañoo jàpp ne yow sa julli loo fa mësa julli du baax julli ya nga fa julli yëpp dara baaxu ci ndax lan ndax dañoo tere ku julli ci suuf mooy dañoo tere ku sàcc suuf ba pare yow nga sàcc suuf ba pare di jullee foofu kon résultat bu ci am day yàqu résultat déetu fa di fa julli di fa jaamu yàlla loolu moo perte temps waaye defoo fi dara loolu mooy avis bu njëkk léegi deuxième avis bi mooy waa jumhur ñi ci des muy xanafiye yi sha maalikiye yi shafi'i yi rahmatullah alayhi mais jumhur ñi ci des muy xanafiye yi maalikiye yi shafi'i yi rahmatullah ñu ne déedéet dañuy xool est-ce que li ñu tere li ñu tere duñ ñëw rek jooyal ko noonu est-ce que li ñu tere dafa nekk loo xam ne ruknu la ponk la ci li nga xam ne euh, ci mbir mi ci jëf ji mooy yow jëf ji nga nar a def ñu tere la ko comme tey ñu ne euh, suñu boroom ne ila qudiyatu salat comme ñu ngi doon wax àjjuma jamono yi nañ jël exemple boobu fa ida non yaa ayyuha alladina amanu ida nuudiya lilsalaati min yawmi aljumuati fasaw ila dicrillah wa darul bay' ba aay ji jeex yonent suñu borom ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla ida nuudiya bu ñu wootee li salaati ngir julli bu ñu wootee ci julli ilaa yawmi mooy bu ñu noddee li salaati min yawmil jumuati bésu àjjuma fasaw na ngeen gaaw doxaloon ngeen dem ila zikrillah ngir fekk ji xutba wa darul bay'a te na ngeen bàyyi jaay léegi mooy ne dañoo tere jaay bu dee dangaa dégg xutba bi nga xam ne imaam bi mu ngi toog ci minbar bi nit ki mu muezzin bi di xutba di nodd boo ko déggee képp kuy jaay xaraam na nga jaay loolu l'islam da koo tere léegi nga ne mais exemple bi ñu la wax sànk ñu ngi ñëw ci exemple waa jumhur ñi ne dañuy xool li ñu tere est-ce que li ñu tere dafa ànd dafa bokk ak jëf ji wala déet ñoom dañu def teqantal boobu contrairement ak Hanabila yi ñoom dañ ne non bu ñu teree mbir daal nga fay ci wax day tax lépp xaraam ay annulé moo tax ci masala moom ñu am ci wuute waa Hanabila yi ñoom dañ naan la képp ku dégg àjjuma ñu noddu nodd bi nga xam ne mooy imam ba comme ñu ne de toute façon loolu ñépp ko xam que ne quatorze la imam bi agsi te bu agsee ci lañuy ñuy nodd ku déggu nodd bi yow xaraat na nga jaayati ku ñëw client bu ñëw même bu doon dafa naroon jënd magasin bi yépp xaraam na ñoom lal lañ lay wax xanaa bi lay boo jëlee milliards yooyu loo ci lekk yow li ngay lekk lépp a xaraam waa jumhuur ne leen déedéet déedéet ndax est-ce que yàlla njaay la tere yàlla terewul njaay ah déedéet wa ahalla allahu al wa harrama ar buur yàlla dafa daganal njaay xaraamal riba kon du njaay la tere li mu tere mooy du njaay ci jëmb boppam commerce la tere mais dafa tere ku ko def ci jamono ji jamono yi ñu nodd ajjuma ñu war a julli ji jamono jooju jamono ji moo tax ñu daal di koy tere mooy le fait que heure ci euh, àjjuma jot na nit ki nodd na noddukat bi nodd na lool lay tax njaay nit ñu tere ko waaye comme que nag mbir mi du njaay mi ci boppam lañ tere mais li ñu tere dafa nekk en dehors di njaay mi ndax julli ji la moo tax bu boobaa ñu ne nag dañuy def teqantal du ñu ne kon njaayam mi dafa xaraam mooy liñ ci bëgg a wax mooy ne day annulé que alal jam ca am xaraam na bu ko lekkee moo ku lekk lu xaraama yam ñu ne noonu ñun dañu naan def na bàkkaar nag le fait que muy jaay heure boobu ndax dañ koo teel mais quand même la ci am hein milliards yam ca récolté quand même milliards baax na ndax njaay mi bu dee respecté na njaay te yëfee ribaa dara génn dugg ci loolu mooy waxu waa jumhur loolu nag moo tax loolu loolu exemple la ma buñ léegi loolu ngay transposer indi ko ci suñu bàmmeel yi fii nii ñuy wax mooy lan mooy ne Hanbali yi da ngay gis ni ñoom noon lañ deme gis nga ahlu zahir tamit lo même chose lañ wax que ni ñoom dañ koo tere automatiquement da ngay gis usul ni mu amee solo xoolal mooy boo xamee boo xamee gis nga kii boobu réponse boobu noonu halin nahyu yaqtadil fasa fasadul manhi anhu am la boo xamee réponse mais bari na masala yu baree baree bari yoo xam ne xam nga ko te ubbeegoo benn téere buy wax ci fiqh mooy ne yow xam nga ne Hanbali ñoom lii lañ wax kon masalaam ajjuma mi ñoom dañ naan dafa xaraam ku fa jaay dafa xaraam bu ñu noddee jumhur nag duñ ne waa ji duñ ne waa ji acca na jaay lu ko neex bi non day arrêté mais li wax ji mooy bu demee ba def ko bu demee ba def ko def na lu xaram mais nag njaay ma bu dee respecté na lépp ñu njaay di jaay normalement kooku lam tay jaay baax na sauf ko nag dina am bàkkaar le fait que tëjuloon commerce am muy nuyu gis nga différence bi mooy njaay mi baax na mais nag jamono ji mu ko defee comme que dañ koo xaraamal day am bàkkaar bi alors que Hanbali yi dañ ne non tere nañ ko tere nañ ko moo tax képp koo xam ne dafa jël satalaak or koo xam ne or la nga ñëw di ci jàppee ñoom pour ñoom yow de toute façon yow ma soo fee nasoo jàpp ndax dañu koo tere alors que waa jumhur dañ naan la déedéet dañuy xool est-ce que ndox mi laab naam laabul tere nañ gaa ki ku ci ku utiliser or ku koy utiliser mais. Euh, Euh, mais ndox mi amul benn lien ak loolu ab ab récipient la rek buñ ci def récipient bi dañ koo tere mais est ndox mi tax lii tax njàpp baax loolu bokku ci lii tax mu baax wala mu yàqu fi ñu koy def bu dee laab na kay laab na taxul loolu loolu loolu dara newu mais nag am na bàkkaar lu fekk mu utiliser loo xam ne dañ koo tere voilà nga ñëw kon ñëwaat ñun fi ñu ñëwoon mooy ne da ngay gis ne masala usuliya boobu usuliya boobu moom la moo moo nekkaat fii moo tax xanbali yi ahlu zahir ñu ñoo noo dafa xaram julli ci bàmmeel ci almeer dafa xaram du mu jeex ndax xadiis bi dafa leer al ardu kulluhu masjid illa al maqbara wal xamaam suuf si yépp dafa nekk loo xamante ne nii lan la jàkka ba euh, euh, mu des lu mu tudda di al al kii euh, maqbara waaw almeer ak fi nga xamante ne ni moom la ñuy <coughs> léegi ñoom léegi moom ñoom loolu lañu wax alors waa jumhur bu ñëwee fii ñoom dañ ne gaa xadiis bi mu ngi noonu léegi mais julli julli julli charti julli yi tax julli mooy charti yi yi tax nga mën a julli ak mooy xam nga il faut bokk na ci nga laab jublu penku waaye tamit nga muur say awra léegi nit ki bu reeree julli kay fi muy jullee dañuy xool ndax ku julli foo xamante ne ni dafa am sobe mu leer ko ne am na sobe mu ciy julli kooku julleem baaxul ndax moo ko tey te kooku am na sax ñenn ñu naan kooku day fontoo diine ji am na ñuy dem ba ko yéeféerloo te mu tay naan non sama yoon newu ci ci saw mi laay ñëw fi mu lóor fa laay sama yoon newu ndax yonent bi alayhi salaatu ba mu solee dàllam di julli dàll bi am najaasa sobe na ci sëy Seydina Jibril dafa ñëw wax ko mu daal di koy summi saxaaba yi radiyallahu ta'ala summi seeni dàll mu sëlmal ne lan moo tax ngeen summi seeni dàll mu ne ko ndax lañoo gis nga summi sa yos <laughs> nit ñu summi mu ne non ndax sëy naa Jibril moo ñëw alay salaatu wasallam ne ma sama dàll yi dafa amoon sobe ñu gis ne le fait kon bi mu ko yëgee mooy il faut nga man ko nga fàttaliku ko yëg ko comme ni imam ni Maliki yi rahmatullah di wax pour dindi sobe bi mais nga tay ko naan da kii bu boobaa yow si julli baaxul ñu ne Euh, mbir mi ñun suñu kii fii nii ci almeer yi euh, mooy gaa dañ koy tere mais wax ji mooy bu dee ne am nañ parti boo xam ne ci biir almeer yi amul sobe comme li imam Ash-Shafi'i rahimahullah daal di teqantal mais jumhuur it seen wax loolu la mooy ne duñ la wax ne dangay ñëw fi am sobe nga fay jullee moo tax ñaari wax yooyu man nga leen boole teqantal boobu mën nga leen boole waxu jumhur lool la ñu ne léegi xoolal fi ngay jullee nit ki même bu dee tere nañu mokk jullee ci al ci ab église ndax loolu day tax nit ñi buñ la gisee nga fay dem di julli dañuy am sikki sàkka yow ci sa ngëm te yow yaa yaa ko def mais pourtant bu dee ne foofu laab na set na dara newu fii loolu si julli baax na ñu ne fii it c'est pareil mooy ne bu dee ne yow suuf si ngay fa nga fay jullee laab na wala lal nga fa loo xam ne day dox sa digganteeg sobe bi mais où problème incha allah nag li waa jumhur wax nii <coughs> mooy li gën a dëgër que ne bu dee bërëb ba set na foofu yëpp set na yi te nekkul ci kaw ndax tamit dañuy tere ku yéeg ndax yonent mi alayhi salaatu salaam da doon tere ku toog ci kaw bàmmeel ndax da ngay diisal waaj waxuñu ñu nga fekk ku ñu suul nga ñëw yéeg ci kaw. loolu dañ koy tere non seulement yéeg ci loolu dañ koy tere mais bu ñuy wax nii mooy almeer yi dégg ñu naan fu am ñaari diggante ñaari bàmmeel wala foo xam ne coin boo xam ne dara new yooyu julli fa mën naa nekk taloo insha allah mooy li gën a dëgër ndax règle boobu noonu mooy da ngay teqantal entre tere bi ak li nga xamante ne ni euh, moom lañu tere ak résultat ak jëf ji dañuy gis ne amul benn lien bu dee ne kooku fi muy jullee set na mooy mbir mi laab na laab na lay waxaa ah. mooy ne euh, kooku julleem baax na kanta euh, xikma yi euh, boroom xam-xam yi comme li imaam al <coughs> Badruddin al Ayni wax ba léegi mu ne ñoom seen xanafiye rahmatullah alayhim ñoom dañoo wute euh, ci lan mooy xikma ji tax ñu tere euh, <clears throat> loolu ci julli ci fi nga xam ne mooy almeer fil maqbari ci almeer am ñu ne ndax lan li tax ñu tere ko mooy ne ndax ci suuf fi muy jullee foofu dafa am sobe ci suuf ndax daa am ñu fa denc bañ décomposé wu mu ne Kantaa imaam ar yi <coughs> xam nga loolu gisoon nañ ne lool même ñi wax loolu day ne de dañoo teg ci kaw lal ci kaw loo xam ne day dox sa diggante te lool du du almérie mooy sobe bu tuuru woon fii nga lal loo xam ne du imprégné wu balay laal. mais nga lan loo xam ne day tax day dox ci digganteeg sobe bi nga julli loolu sa julli baax na même bu dee dafa nekk sa entre say jambes nekk sa wet sa diggante tànk ngay julli ba pare mais doo ko laal kooku julleem baax na ndax moom laalul sobe bi euh, am na ñoo xam ne dañu ne dañ ko même boo ko lalee dañ koo sib comme l'imam Ar-Rafi'i rahimahullah waxoon ne kooku julleem dina wér waaye nag ba léegi dañ koy sib am ñoo xam ne dañ ne noonoo bu xasee lal daal kenn sibatu ko loolu <clears throat> incha allah mooy li nga xamante ne nii mooy li jëmoon ci loolu <clears throat> gis nañ li nga xamante ne ni moom la ci imaam Badruddin al-Ayni comme daal di wax ci Umdatul yi léegi loolu mooy benn côté boobu beneen côté bi mooy lan mooy ne ba léegi ci xadiis Seydina Anas bi radiyallahu taala anhu mu ne kon jàkka jooju noonu <coughs> mu jàkkaay Medina gii nga xamante ni moom lañ am muy bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam <coughs> mooy këne euh, ginnaaw bi ñu waxee këne foofu dafa amoon ay bànneel yoo xam ne dañ leena yu mushrikuuna yoo xam ne dañ leen a sulli mu ne waaye nekkoon na fa ay tàndarma mooy garabu tàndarma wa kaanat fii wa kaana fii naxlun fa amara wa bin naxli fa quti'a mu dal di digle moom alayhi salaatu wasalaam ñu daal di dagg li nga xamante nii mooy tàndarma yooyu ah, kon da gis ne muy li ñu dese foofu mooy léegi kon ndax dagg tàndarma garabu tàndarma est-ce que loolu dañuy gis na ci xadis bi tàndarma dafa nekk garab yoo xam ne day meññ mais dagg ko moom est-ce loolu mën a nekk lan biir xadis bi dañuy jàngal ne mën naa nekk bu dee ne aajoo ko waral ndax fii dañ fee war a tabax loo xamante ne ni def fi loo xam ne néegu bi yàlla la te tamit maslaxa moo tax ngir après comme niñ koy gise insha allah ci jotaay yi di ñëw bu ñëwee ci partie médinoise bi li nga xamante ni xam nga ñu ngi ci nii mais bunt bi tëjaguñu ko yeneen ci maanaam saa sam agsi na teg na bagage mais la mu jëkk a def foofu mooy bi mu agsee noonu fi muy teg bagage fële yi yëpp xewaa ah. moo tax euh, ñu lay wax loolu ñu ñu nekk ba nii léegi mooy dañuy gis ne kon tàndarma garabu tàndarma dafa nekk garab guy meññ xadiis bii dañuy wane nekkoon kon këne dagg garab yoo xam ne day meññ ngir aajo ak loo xam ne ngir maslaxa la loolu mën naa nekk comme ni nga xam ne garab yooyu après yonent mi alayhi salaatu wasalaam dañuy utiliser garab yi mooy trombe bois yi ngir tabaxe ko jàkka jooju di jumaawam waaye tamit dañ ciy jàng que ne mën naa ñoo dindi ay garab bërëb daal di ko yóbbu feneen daal di ko jëmbat feneen waaye tamit possibilité wu dagg garab ngir lan ngir bañ mu dal loo xam ci loo xamante ni lu précieux lu mu koy yàq comme garab boo xam ne garabu mango la masha allah buy meññ waaye nag moom garab gi dafa nekk loo xamante ne nii nag c'est possible ak vent yu bari yi am peut nag mu dal ci benn loo xamante ni nii lu am valeur la lu nekk ci wet gi te man na koo yàq comme école bu nekk ci wet gi madrasa bu ñuy jàngal gone yi te bu ci dalee mbaar ma tasaaroo bu boobaa mën nañ koo dagg wala tamit mën nañ koo dagg comme li xadiis bi wane ngir tabax jàkk mooy maslaxa wi euh, waaye man nañu koo dagg tamit bu dee ci dëkku yéeféer yi nga xam ne dañuy xeex ak jullit ñi ñu xam ne ñoom duñu sede fekk ñu dagg fekk dagguñ garab yi comme que ci lañ seen garab yi mooy seen trésor xam nga loolu am na xoolal xoolal xoolal vignes yi vignoble yi mais gars yi dangay gis dëkk yu rëy mais looloo leen yor Beaujolais bi lu leen yor ak dëkk yu mel noonu champagne bi lu leen yor mooy da ngay gis dëkk yoo xam ne ay garab moo leen xam nga garabu raisin du lu xaraam ci l'islam garabu raisin xaraamul wa inaban wa qadban wa zaytunan wa naxlan loolu xaraamul mais li xaraam mooy raisin boo xam ne leer na la ne raisin bi dañ koy dagg après ngir yóbbu ko defi ko fee yóbbu ko def ko sàngara loolu moo xaraam ci kaw loolu ci la vendange mooy dem ci tool yi di di witti raisin bu dee ne yow leer na la tool bi boo ko wittee raisin yii ñuy witti nii fi ñu koy nalee ngi nele waa voilà jamono ji bi may wax ci euh, mooy ci euh, tarjuma Seydina Abu Ayyub al yi ñu naan suñu kii bi mu tojee daanu tuuru ñu jël suñu dara bi di ko màpp la màpp voilà mais pas nal nal mooy li ñuy def sàngara nga xam ne mooy di ko pressé ngir di ci génne comme jël di ko pressé ngir di ko génne benn jus boo xam ne après euh, pas jus moom lañuy euh, kii ba mu forox nekk sàngara loolu lañu naan nal nal sàngara mais pas màpp mooy di teg moom ngir après euh, weñ ko ngir ndox mi daal li mu absorber ndox mi voilà mooy ne yow mu leer la ne sama fii nii may liggéey après gars yi fii la ñuy jël affaire bi yóbbu ko ci hangar yële fi ñu transformer affaire bi sangaraan yële bu boobaa nag vandal boobu liggéey foofu dafa xaram voilà moo tax tamit possible nañu dagg ay garab bu dee ne dëkku yéeféer yi la dafa am xeex diggante jullit ñi Euh, guerre sainte diggante jullit ñi ak yéeféer ñu assiégé leen mais ñu tenir mais mu leer leen ne gis nga seen garab yi nekk ci biti bu ñu leen daggee leen ñu sede bu boobaa mën nañ koo dagg loolu luy luy tegtal bi waa banu nadir ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah wa li yukhzi al fasiqin keroog waa banu nadir comme niñ koy gisee bu yàggatul insha allah Euh, bi nga xam ne ci la leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam assiégé assiégé leen euh, gaa yi tenir ndax amoon nañ provision am lépp bëgguñoo tenir muy yahud yooyu newoon madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mais tenir tenir yonent bi alayhi salaatu wasalaam après suñu boroom daldi am ci saxaaba yi ñoo xam dañu commencé dagg ñaari càndarma ñaari garabu tàndarma comme que say économie li ci moo doon tàndarma ak defari arme mais tàndarma yi fii ñu leen tolloon gars dañu commencé dagg ay benn ñaar ñetti tàndarma rek ñu commencé ne mais Muhammad lu muy def nii moom mooy woote ci dëkk bi di wax islaax lu baax di kii yëwénal ba pare mu ngi nii di yàq ba pare après ci lañu sedee moo tax ñenn ñi d'accord ñoon ñenn ñi di ko def xam nga loolu day indi trouble ci trouble yi ñii wa koy def ñii d'accord ba pare ñële tamit di jouer di di di di di di exploiter loolu ngir créer benn division suñu bo seen biir biir jullit ñi suñu borom wàcce saar aaya saar boobu voilà ba pare dem ba ne leen ma qata'tum min suuratul hashr maa qata'tum lépp loo xam ne dog ngeen ko dagg ngeen ko min lii nag sin ci garabu tàndarma aw taraktumuha qaa'ima wala ngeen bàyyi ko daggu ngeen ko fa bi lépp ci digalu suñu borom maa leen jox ndigal carte blanche man borom ngeen dagg tàndar garabu tàndarma yi wala ngeen bañ koo dagg lu ngeen ci des maa leen ci jox ndigal ndax lan xamoon nañ ne gis nga ñii nii boo jaarul ak ñoom foofu du dox looloo tax bu dee ci cadre boobu tamit day possible mooy dagg ko bu dee yéeféer yoo xam dañu nekk en guerre ak julli ñi te ñooñu lool rekk nga mën a def ngir lan ngir ñu daal di sene kon loolu tamit bokk na ci ñi nga xamante ne ni euh, day possible ñu daldi ci dagg ay garab yoo xam ne yuy meññ la comme li yonent bi alayhi salaatu wasalaam def ak ñoom Euh, <coughs> waaye li imaam ibn ibn imaam ibn rajab rahimahullah dane imaam ahmad ibn hanbal tamit yaxal na que ne c'est possible tamit ñu dagg ay garab bu dee ne euh, dafa am garab yoo xam ne comme tàndarma yoo xam ne dafa nekk ci sa kër di la xatal bu boobaa boobu euh, mën nañu koo dagg mu ne nag am na nag benn mbooloo nag ci boroom xam-xam yoo xam ne dañoo sib ñuy dagg garab goo xam ne day meññ comme imaam al-Hasan al-Basri ak imaam al-Awzaa'i ak imaam Isxaaq ibn Rahawayh rahmatullah alayhim waaye euh, dangay gis ne ñun li ñu wax noonu mooy yooyu noonu ci cadre yooyu dina mën a nekk ñu dagg ci garabu tàndarma kon ni ko yonent mi alayhi salaatu wasalaam defe fii nga xam ne Seydina Anas radiyallahu taala anhu nee na kaana fiihi naxlun fa amara bin naxli fa qutia mu daal di digle moom alayhi salaatu wasalaam <clears throat> ñu daal di dagg garab yooyu nga xam ne moo garabu tàndarma yi kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ waxoon ne dinañ ci ñëwaat dina xaw na gudd ndax masala yi yi jëm ci wàllu wow bu ko defee ndax li ñuy permettre nag mooy duñu ci ñëwaat comme ay per euh, kii affaire lu jëm ci wàllu bàmmeel ak yooyu buñ ciy waxati salaatul janaasa mooy lu jëm ci wàllu ay julli néew ak yooyu dañ ciy wax ak tamit naka la fay demee mais kantaa ay ndax mën nañu faa jullee mën nañu sulli lii wëg ñu néew yéefi rek yooyu yooyu insha allah bi ñu ñëwaat loolu moo tax def ko benn yoon mu jeex ndax phase bi di ko répété waat mooy li ëpp ay il ay ahkam ay acte yoo xamante ne ni euh, moo tax nag moo nar a gën gudd foofu phase mecquoise bi kon ñun ñu ngi fii léegi yonent bi alei salatu salaam bi mu ñëwee Seydina Anas kon wax na ne waxtaan naag woolu na kilifaay waa banu najjaar ne leen saaminuuni yaa bani najjaar saaminuuni bi haa'itikum haada waxaale leen damaa bëgg ngeen jaay ma wax ma lu ngeen di jaaye seen pàkk bi ñëw ne ñoom duñu nangu laa wallahi laa natlubu samana duñu nangu njëgam illaa lillaa lu dul dañ koy bàyyi buur yàlla mooy mën nga ko jël mais yonent mi alayhi salaatu salaam dafa bañ jënd ko loolu waxoon nañ ko léegi bi mu toogee noonu ana ginnaaw loolu ndax xamoon nañ ne alayhi salaatu wassalaam du toog bërëb lu dul day jàngale lan la njëkk jàngale ginnaaw loolu loolu la ñuy gis insha allah ci jotaay bii di ñëw insha allah bu ko defee na ñu jaare fa